walladina yutawaffawna minkum wa yadharuuna azwaajan wasiyatan li azwaajihim mataan ila alxawli gayra ixraaj mataan ila alxawli gayra ixraaj fa in xarajna falaa junaaxa calaykum fiimaa facalna fi anfusihinna min macruuf wallahu casiizun xakiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak ñeent fukk ci jotaay yee ñi génn kon gisoon nañu li jëmoon ci xaafidu ala salawaati wasalaati la wusta jëmoon ci li suñu boroom doon dénk jaam yi te di leen ko digal ne nañu wattu nañu wottu te daldi préserver te nekk ñoo xam ne dañuy sax di nekk ala salawaat ci li nga xam ne mooy juróomi julli rawatina julli ñi nga xam ne moo dugg doomu bi ñuy gis masala boobu ñu ngi naan amaana mooy bi gën a gudd waaye non am na yu ma fàtte woon yu gën a bari ay wute xam nga gisoon nañ na moon na ñaar fukki wax non <laughs> na lu ma fàtte mooy li nga xam ne masala bi nga xam ne moo jëm ci laylatul qadri kañ la nga ne ma lan ma ne la waaw waaw lool bu ma juumul foog naa waxoon nañ ko bi ñuy gis suuratul qadr loolu foog naa junjoon nañu ko laylatul qadri ban bis la ak loolu loolu rek 47 wax voilà mooy lan ñeen fukki wax ak juróom-ñaar saway <laughs> waaw loo xam ne moo ci am nga <laughs> xam ne ku nekk ka <laughs> gis borom xam-xam sàngam wala ñu bari ci ñoom ni lii la ñeneen ñi lii la te kenn du ci coma bu leen foog ne voilà loolu rek pour rek euh, bon loolu dama ko fàtte woon mais si même sax ban waxtu waxtu wi nga xamante ne nii mooy waxtu woowu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax bu am gëneel gu rëy goo ci àjjuma boobu it ak a bari ay wax voilà <laughs> yooyu yëpp voilà sinon bii ginu bu ginu la ndax bële gis nga 47 wax mos xam nga ne moo ëpp <laughs> li nga xam ne mooy 20 daana koy daana koy double sax moom moom fu la dina daanaka liñ gisoon kon nag mu ngi noon walillahi alhamdu wal minna suñu boroom ne walladina gaa yi nga xamante ne nii nag léegi nag mu ngi ñëwaat di waxaat ci wàllu sëy yi ak yi nga xamante ne nii diggante ñiy sëy bu dee kenn ki daa gaañu xam nga am na ñu ci mujj woon a gis mooy ca ñaar fukkeelu laaya ba ak fanweer ak ñeent foofu la gisoon nañu ba muy wax la nga xamante ne nii mooy it daal ndaw si nga xamante ne nii boroom këram moom dafa génn àddina loolu gisoon nañu ko bi nga xam ne arbaata shuri wa shara laaya boobu nag laaya bii ñuy bëgg a gis laaya boobu moo folli bii nga ne ma hë laay bële moo jiitu moom moom ci njàng ñu ne la waaw ci njàng waaye moom moo folli ndax moo njëkk a ñëw boo jógee baqara di ñëw moom ngay njëkk a jàng alors que laaya bii nga xam ne moom la ñu war a gis nii de mooy lan ñaat téeméer ak ñeent fukk alors bi ñu la wax sànq ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent voilà léegi nag moo tax it ku mel ni seydina abdallahi bnu zubayri radiallahu taala anhuma comme ni nga xamante ne nii noo nee la ko al imam al buxaari daal di solowee mu ne moom abdallah ibnu zubayr xam nga moom radiallahu anhuma seydina usman da koo boole woon moom bokkoon na ci tête de liste ñi nga xam ne ñoo doon ñoo yoroon commission ngir waaye woo kii wax bi mooy dajale ko noonu voilà ba def masaahif yi bind ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay copie yoo xamante ne nii denn bi day des ci Seydina Usmaan yenn yi mu yónni ko ay Makka ki ak yi dëkk yu mag yi jamono yooyu le léegi xam nga moom Seydina Usmaan da ko boole woon ci affaire bi surtout moom ci tête de liste yi te boobu baayam mu ngi doon dund az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag Seydina Abdallah fekk boobu mooy bi Seydina Usmaan ne xalifa léegi radiyallahu ta'ala anhuma mu ne man dama ne Seydina Usmaan ibn Affan xalifatu ne ko waa yaa amiral mu'minin ne ko man de li ma jaaxal mooy <clears throat> euh, <laughs> ne ko laaya bii ñuy bëgg a gis mooy walladina gaa yi nga xamante ne nañ ko wax ba mu jeex après ñu gën a ñëw ci mbir mi mu ne kon suñu borom ne walladina gaa yi nga xamante ne nii yu na ñoom dinañu faatu min minkum ci yéen góor ñi wayadharuna yéen yóoru jullit ñi wayadharuna ta ba ñuy faatu ñu ngi bàyyi azwaaja ay soxna mooy lan bala ñoo faatu nañu leen defal testament nañu leen defal am luñ leen dénk ci wàllu alal moom la naan wasiya mooy leen na maa ngi leen di dénk ngeen bàyyil leen wasiya fal yuusu wasiya wala mu ngi noonu le mooy wayadaru nañu bàyyi azwaaja ay soxna kon wasiya nañ leen defal loo xam ne moom lañ leen fii bàyyil ci wàllu alal li azwaajihim ñeel seen soxna yooyu la ñuy bàyyi seen gannaaw mataan ilal hawl mu nekk loo xam ne ci la ñuy jàpp di ci bànneexoo di ci mën a dunde daal ilal hawli ba ni muy mate am at bi waa ji faatoo ba mat at mooy loolu lépp ne ñoom loo xamante ne nii pour seen soxna yi la de ghayra mooy à condition que nag femme bi nag entre man bon seen soxna daal di dem seen yoon ne ñoom pare nañ daal comme que seen seen borom génn àddina ñu dem mooy fekk demuñ buñ fi defee un an mooy ne loolu lépp nag ki nga xamante ne nii moo moo moo mooy no mooy ki nga xamante ne wali yooyu ki faatu mooy ki nga xam ne mooy tuteuram te mooy ki yor ay mbiram gannaawam soxnaay femme bi waa ji faatu moom bu dee bàyyi ma fi ne loolu moom moo war a jël ci alalu waa loo xamante ne nii moom di ndaw si dina ci mën a dunde at léegi nag loolu lay wax nii mat waaye à condition ko femme di génnul entre temps dem yoonam ndax lan moo tax lii leen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim <coughs> mais bu dee femme bi dafa dem te un yi matagul kooku amatul dara des koy dépenser ci moom de même ka nga xam ne moo fi toogal jëkkëram ji dara la ko dootul ndax dem na am ñu ne non c'est que parce que dañ koo tànnaloo woon mooy femme bi bu ko neexoon daal di xaar un an yi ba mu mat ci kër jëkkëram ji génnoon àddina wala rek mu daal di dem fekk bu dee nag daa tànn xaar bu boobaa mooy da ngeen koy jël di ko dépense di ko jox lu mu dundee wala yéen ñi nga xam ne yéenay mbokki soxna jëkkër ji ak loo xam ne moom waxoon nañ ko ko laata muy muy gaañu muy testament boo xam ne nañ koy suuraale léegi nag loolu la kon nag mu ne nag à condition que ghayra ikhraj ñoom ñu bën a génn de mu ne nag fayin xaraj na bu dee nag génn nañu fala junaha alaykum yéen ñi nga xam ne yéen a fi wutu waa ji génn àddina ñoom seen jëkkër yi ñoom jigéen ñoo ñële amu ngeen benn ngaañ amu ngeen benn problème fii maa faal naa mooy ci ñoom jigéen ñooñu nu ñuy def buñ ci paree dem te affaire bi matagul bu dee ñu ne tànn loola mooy am nañ ci droit léegi nag ñu dem bu boobaa bu lañ leen ŋaññ mooy lépp luñ defati ngir taaru comme rek bële na woon génn sa àddina ci borom këram boobu na xaar 4 mois di jours après nag bu paree bu jeexee bu fi kenn naan ko lan moo tax ngay taaral nii di di di sol daal lu descend di lu lu non non di di def loo xam ne yow nit ñi mën nañ laa takk si daal loolu lu tax nga koy def mu ne amuñu benn problème fii ma fa'alna yéen amu ngeen benn ngaañ fii maa faal na ci ñoom jigéen ñoo ñële ñiy def fii am fu si hin na ci seen bopp ba nit ñi xam ne ah kii kat man nañ koo dencaat léegi min maaruuf ci loo xam ne nag ci njekk lay doon de waxoon nañ la manu la nekk loo xamante ne nii di taaral taar goo xamante ne nii ci mutabarrijaatin li zina lay bokk ñi nga xam ne dañuy wane seen taar di défilé ci di yeeg di wane fi nekk ngir nit ñi ki déedéet déedéet mooy dañuy bàyyi te yoo yële après nag nekk ci li nga xamante ne mooy dund gu normal ba na koo xam ne bu dee am na ku leen soxla ku leen ku leen ku leen bëgg soxna wala ñoom ci seen bopp ñu gis koo xam ne jàpp nañ na doy na leen ñuy am ñu yónnee ngir ñu man leen koo may suñu boroom ne lii nag <coughs> wallahu te boroom bi <coughs> azizun mooy aji ki noot ci nguuram hakimun ta mooy xereñ ay attede léegi nag <laughs> mu ne wa léegi nañ cee xal lii bi ba pare dooru ñëw ci waxu Seydina Abdallah ibn Zubayr bi mu doon laaj Seydina Omar non Seydina Uthman radiyallahu anhuma mu ne walil mutallaqaati ñeel na ñi nga xamante ne ñoom lañ fase mataa'un bil ma'ruf loo xam ne moom ngeen leen di bànneexul bil ma'ruf ci njekk loo xam ne nag mooy mooy ndaw si boo ko fasee buy dem nga am loo ko jox xam nga loolu gisoon nañu ko voilà loolu waxoon nañu la bi nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moom la doon wax naan bu dee na yeen a fase diin ñi te laala bu ngeen leen ta utagoo leen leen jox ay bagage daal leen jox lu ñuy yore loolu am na benn affaire buñ ci fàttoon am na ci boroom xam-xam yi ñu ne jigéen bu mel nii la am ñoo xam dañ la may ci ñëpp la mooy képp ko ñu fase rek loolu mën nañ ko koo defal loolu nag wax la boo xam ne souligné ñu ko woon moo tax mu ne walil mutallaqaati te ñooñ bokk na fi ñuy teg seen wax ji mooy lii ne ñeel na ñi nga xam ne dañ leen a fase jigéen ñi ñuy sa fase mataun am poñet loo xam ne dees na leen ko jox ci bagaas de ak ak alal dil ma'ruf fi waaye ci njekk mooy selon waa ji ci man-manam ak li nga xam ne moo jàppande fi moom mu ne xaqan lii di àq la alal muttaqiin ngir ñu ragal yàlla lii wax naa la bokk na ci li tax ñu mel ni ñoom maalikee yi rahmatullah alayhim ne lii du farata wala parce que muttaqiina muhsiniin muhsiniina xaqan alal muhsiniin xaqan alal muttaqiin loolu moom day wane ne lii moom du farata kadhalika naka nii yubayyinu allahu lakum aayaatihi na leen borom bi tabaaraka wa ta'aala di leeral laayaam yi la'allakum bu ko defee tànqiluuna ngeen di xalaat voilà léegi nag Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma dane Seydina Usmaan radiyallahu anhuma ne ko mil mooy laaya bi ñu gis walladina yatawaffawna minkum ci ñaar téeméer beeg ñeen fukk bi mais moom mu ne mais li ko laaya bi ko jiitu moom moo ko nasaxal léegi nag lan moo tax yéen ngeen bind ko ngeen ngeen bàyyi ko daal ci téer ci alquran mu nekk ci noonu voilà lan moo tax falam taktubha aw tadaa ah mu ne ko mais mais mais qad nasaxathal ayatul uxra falima taktubha aw tadaaha mais lan moo tax ngeen bind ko wala ngeen teg ko lan moo tax ba ngeen indi ko fii te pourtant dañ koo nasaxal léegi nag Seydina Usmaan radiyallahu anhu na ko yab na axi ne ko sama doomu mbokk di Zubayr radiyallahu ankuma ne ko ah man duma soppi dara ci alquran loo xamante ne nii ci bërëbam la nekkoon mooy ne man nekk nii ma ko fekke nii nga ko gisee man noonu laa ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñun saxaaba yi noonee mooy ñu mag ñi ñi doon toxal mbir yi mooy ndax liggéey boobu liggéey dajale alquran bi du Seydina Usmaan jamonoy Seydina Abu Bakar la woon bañ demee benn xare am ñu bari ñu faat ci ñu doon mokkal alquran Seydina Omar radiyallahu anhu moo ñëw wax ko Seydina Siddiq ne ko ngir ñu dajale li nga xam ne mooy alquran bi léegi nag Seydina Siddiq convaincre woon loolu dal woon xelam waaye ba mu ba Seydina Omar wax ak moom ba convaincre ko ci la woowe Seydina Zayd ibn Thabit mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gaaral ak moom alquran li nga xam ne mooy ci atam mu mujj mu ne ko mu taxawu ko ba moom mu convaincre ko woon début bi mais Seydina Abu Bakar convaincre ko ñoom ñoo ko jëkk a def voilà te dara ci mushaf boobu mu defaroon ñu ko defaree nga xam ne moom lañ doon woo bu xalifa bi moom sayyidatu Hafsa moo ko mujjoon yor ci moom la mujjoon nekk sayyidna Usman ba ñu soxlaa di tafa defaraat commission bi dajale alquran boobu la ñu àbb jël ko moom lañu ñu copier voilà def ko nag waaye pour bu ñu wuutee nañ ko def ci lu lughatu Quraysh ci langue Quraysh loolee nag la sayyidna Abdallah ibn Zubayr doon wax non kii nag sayyidna Usman ne ko man ne ko sama doomu mbokk du man maa fi man nii laa ko yonent bi alayhi salaam tegoon ngir wan ko lii tawfiq yàlla de mooy loo xam ne borom bee ko wàccee nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam jottale nu ko nii amul dara lees ci sotti même bu dee ne lii nii lu ñu folli la njàng mi njàng mi kenn folliwu ko waaye atte bi folli nañ ko te loolu waxoon nañ ko ci nuur wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin